alayhi afdalu salaatu salaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu Tabuuk tolloon ci wàccaayu jullit ñi radiyallahu taala anhum li ghazwi ruum ngir xare ji ak byzantin yi gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam daf ko yëgle woon wax leen ci lu gaaw bi mu leen ko yëgalee la leen wax fan lañ jëm te bokkul woon ci aadaam waaye gisoon nañ lu tax mu def loolu li de choqa ndax soriwaayu distance bi ak jamono ju tar ji muy jamono joo xam ne canicule moo amoon waaye tamit nit ñi newoon ci jamonoy mettit jamonoy difficulté financière ba pare noon ba ñu jëm mu nekk koo xam ne ñu baree bari lañuy doon muy waa Rome waa Byzance gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam bi mu ko yëglee wëgal ko ñépp gisoon nañu taxawaayu almunaafiquun alkibaar muy naafiq yi ak li nga xam ne moom lañu wax ak moom lañu def keroog waaye ñoom pareeguñ seeni mbir dinañ gis tey incha allah lenn ci ñoom naafiq yi li ñuy wax yenn jullit ñi bu ñuy góor góorlu ndax yonent bi yi salaatu wasalaam moo soññe ngir ku nekk daldi indi loo man ngir participer ci effort de guerre bi ci waajtaay gi ñuy waajal dem xare ji ku nekk loo am nanga ko ci def ndax waxoon nañ la xare boo soxlaa ay nit soxla nga la lay yóbbu fa nga jëm te Tabuk n'était pas porte bi nekk ci wet gi fu sori la woon sori la woon ay côté sept cent kilomètres ci jamono ju tàng jër nga war a dem ba foofa xuus ci désert bi ak tàngoor wi kon nag lu waay amoon <clears throat> ci wàllu waruwaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam soññu nit ñi waaye it waxoon nañ ne ñiy dem seen logistique ak li nga xam ne dañ koy soxla mooy lu ñuy dunde mu soññu nit ñi tamit lu waay am rek na indi ñu waajal dajale ko bu ko defee ñu man koo yóbbu ci suñu xare bi gisoon nañ ne naafiq yi ñoom ginnaaw ba ñuy laaj ngànt ku nekk ci ñoom daanaka di ñëw di laaj ngànt ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñii naan manuma muñ jigéen ak te bu ma gisee jigéenu byzantin yi problème day am ñeneen ñi ñëw di waat di waatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo ami ngànt waaw mu leen di jox ndigal suñu boroom ne yow waroon waroo leen woon jox ndigal loolu waroo leen woon a jox ndigal loolu ba ni ngay xamee ana ñan ñoo kan moo wax ci dëgg wax dëgg ci ñoom ak ki nga xamante ne waxul lu am waaye gisoon nañu kàntaa jullit ñi ñoom way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg ni nga xam ne noonu lañ taxawe ci ndigalu aleyhi salaatu wassalaam boo ak soññeem googale ñi nga xam ne amuñu woon dara ñu ngi doon ñëw sax ci moom aleyhi salaatu wassalaam amuñu woon lu ñu war ngir mu waral leen ngir mu utal leen géléem yoo xam ne dinañ ci mën a participer ci xarib yi ñu jëm te loolu gisoon nañ ci xadis bi nekk inda inda shaykhayn inda shaykhayn ani saxiixu imaamu al-Buxaari wa saxiixu al-imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhimaa mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Qays Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ak mbokkam yi al ash'ariyun ñi ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam ndax amuñu woon te ñoom da xam ne ash'ariyun yi mooy ñoom dañoo gàddaay comme ni ñu ko gisa woon ca Xaybar keroog bi ñu àndeek ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ñëwandoo Xaybar yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis leen kontaan ne laa adri bi ayyihimaa ana afrax bi fatxi bi quduumi jaafar am bi fatxi xaybar mu ne man de xawma ci ñaar yi ban laa ciy bég ba mu gisee seydina jaafar ibn abi taalib muqbilan min indi ci an najaashi àndaale mu àndaloon mu ngi àndoon ak rahtu abi muusa al ashari bokkoon ci ashari yuuna yi jógewoon yaman suñu yonent bi ne man di xawma ci ñaari yi laa ciy bég bi quduumi jaafar ci dëkk digg dëgg maluk seydinaa jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu bi fatxi xaybar wala ubbi gi nga xamante nii moom lañ ubbi li nga xam ne mooy mooy xaybar wala ubbi gi nga xam ne moom lañ ubbi xaybar kon ashari yuuna yooyu comme kay doxandéem lañ ah te bi ñëwee yàggul lool septième année bi la woon léegi mooy lii nii xew ci neuvième année bi ah amuñu lu ñu participer ak tamit lu ñu yóbbu lu ay waruwaay ñu yónni seen mbokk mi di seydina abu muusa al ashari radiyallahu anhu gisoon nañu nettaleem gisoon nañu nettaleem radiyallahu taala anhu ak alayhi salaatu wassalaam waaye gisoon nañu ñeneen ñoo xam ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ak waa ahlu siyar nee ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom di wax ci aaya bi nga xam ne moom lay wax ci suuratu tawba baada audu billahi min alsheytaani rrajim laysa ala adduafaai wala ala almarda wala ala alladina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun ida nasaxuu lillahi wa rasulihi maa ala almuxsiniina min sabil wallahu gafuurun raxiim wala ala alladina ida maa atawka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum caleyh tawallaw wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun nga xam ne suñu boroom foofu subxaanahu wa taala di fa nangul ngànt ñi nga xam ne ñoom seen ngànt mën nañu koo dégg contrairement ak naafiq yi mu ne ñooñu laysa ala du'afaa'i wala ala almarda wala laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj mu ne laysa ala du'afaa nekkul warul ci kaw ñi nga xam ne ay néew ju doole lañ ñuy du'afaa yi ñoom dara warul ci seen kaw xaraj amul benn problème waaw ñoom rek mu ne wala alal marado du caagante ni ñi nga xam ne ñoom dañoo feebar waaw ku feebar am na ngànt <clears throat> ñi nga xam ne dañoo feebar am nañu ngànt waaw wala ala alladina la yajiduuna ma yunfiquuna xaraj waaye du caagante ne ñi nga xam ne trouver wuñu lu ñu dépenser nekkul ne dañ koo bëggul de mais dañu ko trouver wul te nag laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha buur yàlla gàllul benn bakkan lu dul li nga xam ne moom la ko jox ci li ko jox ci loolu la koy àtte ci loolu la koy togg jëf du ko togg jëf ci loo xam ne joxu ko ko te moom amu ko waaw laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha kon mu ne ñii ñépp ñii ñépp amuñu problème mooy benn bàkkaar waaye benn yeddaange du leen dal ci le fetk amuñu amuñu lu ñu participer ci mbir mi te manuñu ko mooy du'afa uy ñi feebar ak ñi nga xam ne ñoom trouvé wuñu waaye ñàkk yi nga xam ne amuñu loo xamante ne moom lañuy ñuy participer ida nasaxu ida nasaxu lillahi wa rasulih ma ala al muhsiniina min sabil bu ñu conseiller wax wax ju rafet ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw wane seenu ñàkk man xamal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu doy na waaw te tamit lu rafet lu ñu gis ñu wax ko ko ndax mbir yi du xal du du du alal kese bu ñu amee xalaat boo xam ne jàpp nañ ne mën naa dimbali ñu wax loolu baax na loolu baax na waaye kantaan naafiq yi nag hein ñoom wal ayaadu billaah deful lool defuñu loolu <coughs> waaw ñooñu mu ne wala ala alladhina idha ma atawka waaye it du caagante ne ñi nga xam ne bu ñu la dikkalee li tahmilahum ngir ñoom nekkuñ na dañoo feebal de feebuluñ nekkuñ ne tamit dañoo marda dañoo lan dañoo feebar déedéet mais ñoom dañoo amul li ñu amul mooy lu leen yóbbu mais am nañ dooley xare am nañ dooley lépp ñëw di la laaj li tax tahmilahum ngir nga utal leen lu ñu war ah, ah, ah. qulta nga ne leen laa ajidu ma ahmilukum alayhi aw ma lu ma leen di waral tawallaw ñu wane ginnaaw wan la ginnaaw di dem di dellu wa a'yunuhum te seen bët ya tafiidu mu ngay sotteeku min ad-dam ci rongoñ xasanan ndax triste waaw ndax lan njàq njàqare dugg leen allah yajidu ma yunfiqun ba nga xamante ne nii trouvé li nga xam ne moom lañuy Euh, moom la ñuy dépenser ci yoonu yàlla waaw allahu akbar lool la léegi ñooñu nag lañu ne woon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi doon tudd ñan la ci la doon waxe ne thumma inna rijaalan min al ataw rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa humul baakuun wa hum sab'atu nafarin minal ansaari wa ghayrihim min bani amr ibn awf mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam soññee mu am ay góor yoo xamante ni naafiq yi jaar fi ut seeni ngànt mu ne ginnaaw gi am ñoo xamante ne nii ci way ngëm yàlla yi dañoo dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ñooñu lañu xamee albaakuun mooy jooykat yi ñu di wax sànq comme aay bi ñu gis sànq tawallaw wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajidu maa yunfiquun ñooñu mu ne ñooñu te ñoom set lañu juróom-ñaar lañu bokkoon ci waa lansaar ak ñeneen ci waa bani Amr ibn Awf mu commencé woon doon lim mu commencé woon doon lim mu ne Saalim ibn Umayr radiyallahu taala anhu muy Saalim ibn Umayr moom gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal mu ne wa Ulbatu ibn Zayd ak Ulbatu ibn Zayd di mbokk waa bani xaarisa moom gisoon nañu tarjamaam ci jataay bi weesu ñoom ñaar walillaahi alxamdu wal minna foog naa ci waa ci ñoom lañ yemoon imaam ibn isxaaq mu ne ñetteel waa abu layla abdurrahmaan ibn kaab wa axu bani maazin ibn najjaar mu ne ki leen mooy abu layla abu layla moo doon dàkkantalam mais ni mu tuddoon mooy abdurrahmaan ibn kaab mu doon abdurrahmaan ibn kaab ibn amr ibn awf ibn mabdhul ibn amr al ansaariyu di abu layla abdurrahman kon la tuddoon di doomi kaab kaab di doomi amr amr di doomi awf awf moom abdurrahman bokkoon ci kojug waa ansaar al maazini banu maazin abu layla moo doon abu layla waaw imaam ibn isxaaq kon raxmatullaahi alayhi imaam ibn saad imaam ibn saad nee na shahida uxudan wal xandaqa wa ma ba'daha nee na fekke na gazwatu uxud wal xandaqa fekk na ghazwatul xandaq ghazwatul xandaq huwa ghazwatul ahzab les coalisés contre l'islam ñi ñëwoon ngir xare si ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fekk na lool wama baadaha ak xare yonent bi sallallahu alayhi wasallama yi xew ci ginnaaw yépp moom mii fekke na ko di abdirahman ibn kaab abu layla bi ñuy waajal gazwatu tabuk muy dernier xare bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare hein imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi nee na bokk na ci mbooloo mi nga xam ne ci biir jullit ñu gëm ñi radiyallahu anhum newoon juróom-ñaari nit defoon nañu délégation ndax seenu ñàkk ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di sàkku ci moom ngir mu yen leen utal leen ay gëléem yoo xam ne moom lañuy war ba mën a dem ànd ak moom ci xare bii di ghazwatu Tabuk contre les byzantins euh, waa Ruum bokk kon ci ñi aaya bi wax ne tawallaw wala ala ma idha ma tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan alla ma yunfiqun ci ñoom ba ñu dikkalee yonent bi alayhi salaam da leen ne trouvé wu ma lu ma leen jox ñuy tourner dellu di jooy seen rongoñ yi seen bët yi fees dell di di di jooy ndax ñàkk am lu ñu dépensé. ñu ginoon leen a xam ci albaakoon ci ñi nga xam ne ñooy jooykat yi imaam ibn Isaaq nee na bokk na ci ñooñu. abu layla wa abu layla abdurrahman ibn ka'b radiyallahu taala anhu wa arda moom nag dund na ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee nañu mu ngi faatu ci feewu xilaafa sayyiduna Umar ibn al-Khattaab mooy l'an l'an vingt année vingt yi euh, ci la génn àddina laata jeexitalu xilaafa seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi mu ne ginnaaw ki nga xam ne mooy saalim ibnu umayr ak ulbat ibn zayd axu bani xaarisa ak abu layla abdurraxmaan ibn ka'b wa axu bani maazin ibn najjaar mu ne wa amru bnu xumaam bnu aljamuux axu axu bani salima mu ne ci juróom-ñaar yii ñëwoon yonent mi aleyhi salaatu salaam gàntal leen ñuy jooy mu ne ki leen ñeenteel mooy amru bnu xumaam amru bnu xumaam bnu aljamuux muy amru bnu alxumaam bnu aljamuux al ansaari mu ne axu bani salima moom imaam ibn isxaaq mooy waa ci waa banu salima la bokkoon ci waa banu salima ci la bokkoon kon nee na kooku bokk na ci ñooñu moom nag lool kese lañu am ci tarjamaam lii xew-xew bii rek waala am na nag ñu ne euh, ñu koy jaawale koo xam ne gisoon nañ ko Umayr ibn al-Humaam waaw kooku am nañu koy jaawale moom ma faatu woon Uhud waaye bokkuñu imaami radiyallahu ta'ala anhu Amr ibn al-Humaam ibn al-Jamuh radiyallahu anhu wa ardaahu wa jacala acaaliya alfirdawsi ma'waahu wa maskanahu imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne keneen ginnaaw ginnaaw saalim ibn umayr wa culbatu ibn zayd axu bani xaarisa wa abu layla abdurraxmaan ibn kacb mu ne wa camru ibn alxumaam ibn aljamuux axu bani salima ki ci tegu cinquième mu ne wa abdullah ibn al-mughaffal al-muzani muy abdullah ibn al-mughaffal al-muzani eh, moom nag jotoon nañu gis tarjamaam abdullah ibn mughaffal waaw nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wasallama bi muy tere nit di di di mbéewal fi nga xam ne moom lay fi muy sangoo waaw ndax inna aamatal waswaasi minhu li ëpp ci waswaas yi jax-jaxal nit fa lay jóge kon moom gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna mu ne wa harami ibni abdillahi axu bani waaqif mu ne ki leen juróom benneel mooy harami ibni abdillah nekkoon mbokk bani waaqif dañu naan harim harimun harim wala haramiyu ibn abdillah al ansaari bokkoon ci waa bani amr ibn awf bokkoon ci waa bani amr ibn awf imaam ibn sa'd radiyallahu anhu nee na harami nii al haramiyu wala haramiyu ibn abdillah al ansaari kaana qadiimal islaam nee na ku yàgg gëm la nag ku yàgg dugg ci lislaam la waaw ah. ku yàgg dugg ci lislaam la ku mel ni ibnu maakula raxmatullaahi alayhi nee na moom fekke na sax xandaq à partir de xanda amul xare bu yonent bi aleyhi salaatu wa xare lu dul haramiyu ibn abdillah bii fekke na ko mu ne shahida al xandaqa wal mashaahida ba'daha fekke na ghazwatu xandaq fekke na xare yi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yépp yi ñëw ginnaaw xandaq moom nag am na boo seetloo imaam ibn Isaaq dane lan imaam ibn Isaaq rahmatullahi aleyhi dane moom Harami ibn Abdillah axu bani Waaqif di mbokk waa banu Waaqif am ñu ne non ci waa bani Amr ibn Awf ci waa Ansaar la bokkoon waaw ci moom ci ñoon la bokkoon léegi ku mel ni imaam Ibn Abdul Bar rahmatullah alayhi moom moo ne ci waa banu Amr na Awf la bokk ibn imaam ibn al ne mooy ñaari wax yi ne imaam mooy ndax bu dee ci ñooñ la bokk mooy kon euh, waa banu Waaqif parce que waa banu Waaqif ñoom bokk ñoon ci lamsaar yi waaw ñu ne moom li tax ñu koy jaawale noonu ñii naan waa banu Waaqif la ñii naan waa banu Amr ibn Awf ndax lan imaam ibn al-Asir mu ne rahmatullah alayhi ndax waa banu waaqif ñoom ay allié wuñ lu lañ woon ci waa banu amr ci jaahiliya loolu moo tax ñenn ñi ne moom banu amr comme li imaam ibn abdul bar wax alayhi ci waa banu amr ibn awf la bokk ñeneen ñi nag di ko askanale dëgg dëgg fi mu bokk ci waa banu waaqif don imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi nee na gazwatu tabuk bokk na ci juróom-ñaar ñi nga xam ne biñ koy waajal ñoo ñëwal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg mu yen leen ngir ñu mën a amuñu woon dara ngir ñu fekke woon xare bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen déedéet moom nee na ñooñu moom mii Haramiyu ibn Abdillah ci ñoom la bokkoon moom nag loolu lañ am ci moom radiyallahu ta'ala anhu wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahu wa mawaa imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi ginnaaw kon gi nga xam ne mooy haramiyu ibn abdillah axu bani waafiq moom mu ne moom imaam ibn imaam ibn abd imaam ibn isxaaq kileen leen juróom-ñaareel nag ki leen juróom-ñaareel mu ne wa Irbaad ibn Saariyat al wa Irbaad ibn Saariya muy al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu taala anhu moom mu ne al-Fazaari moom noonu muy al-Irbaad al-Irbaad ibn Saariya am nañu ne nag as-Sulami ci waa Banu Sulaym la bokk waaw min al-Ansaar këne moom eh, imaam ibn Sa'd na dane al-Fazaari al-Irbaad ibn Saariya am nañu naan moom am na ñu ne moom da doon wax ne dafa teel a tuub waaw moo ko Amru ibn Abasa eh, Abasa kan moo fàttale <laughs> Abasa bokk na ci ñi nga xam ne li ñu njëkk def seen tarjama waaw Amru ibn Abasa yaa ngi fàttale ko moo ñëwoon fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam Makka bi muy door a woote naan ko ñaata naan ko naan ko bi muy waajee bu mu duggee dugg ci lislaam naan ko sa lii ngay woote kan moo ci nekk ak yow kan ak moo ci nekk ak yow. Abasa dafa teeloon a tuub waaw moom moo ne woon que ne moom mooy quatrième bu dugg ci lislaam waaw moom mooy person bu dugg ci lislaam moom Seydina Amru ibn Abasa gisoon nañ teel. jiitu ba ñuy gis ca mooy ca vague yi njëkk a def ñu njëkk tarjama yooyu foofu lañ ko defe ndax lan mooy ba ñuy gis ana kan kan moo njëkk a dugg ci lislaam moom Amr ibn Abbas da doon wax ne radiyallahu anhu man maay quatrième personne ana rubu'ul yi man maay quatrième personne bu dugg ci lislaam dañuy nettali nag naan moom mii al-Irbaad ibn Saariya da ko doon wax waaw mais ku mel ni imaam euh, boroom boroom Siyaru A'laami Nubala di imaam al-Haafiz az-Zahabi rahmatullah alayhi dane loolu wéru waaw moo tax bi mu waxee bi mu ëndee wax jooju dane qultu lam yasihhu anna al-Irbaad qaala daalik mu ne wax naa këne wérul Amr ibn Abasa si moo ko wax moom moom doon na wax loolu wéru ni ci moom mais nag am na kii al-Irbaad ibn Saariya al-Irbaad ibn Saariya moom wérul ne moo wax loolu loolu wax na ko mu ne loolu wérul ci moom dañ koy nettali mais loolu masu koo wax mooy wérul ko ne wax na ko mel ni dañ na ko ne imaam al euh, kii az-Zahabi mais léegi rahmatullah alayhi loo fiy teg luy wane ne kon loolu waxu ko mu ne non seulement càllale ma càllale di wérul en plus en plus euh, mu ne Ismaïl ibn Ayyash rahmatullah alayhi dafa nettali dafa soloo jële ci Damdam ibn Zur'a an Shurayh ibn Ubayd qaala annahu qaala qaala Utbatu ibn Abd atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sab'atan min bani Sulaym akbaruna al-Irbaad ibn Saariya waaw al-Irbaad ibn Saariya Banu Sulaym bokkuñ ci waa Medina waaw waa Banu Salima voilà waa Banu Salima mooy ñoom Seydina Jaabir ñooñu ci waa Medina lañ bokk waa Banu Sulaym ci tribu bi gisoon nañ bi ñuy gis eh, ki nga xam ne mooy eh, kële am Abdullah eh, ki ne woon man dara laa dul joxe al abbaas ibn mirdaas sayyidu bani sulaym voilà kon mu ne li ngi wane ne du loolu mooy ne parce que euh, kon ismail ibn ayyash dafa soloo ci damdam ibn zur'a moom mu jële ci shurayh ibn ubayd annahu qaala mu ne qaala utbatu ibn abd saxaaba bi nga xam ne radiyallahu anhu dañ naan Utbatu ibn Abd dane atayna an-nabiyya sab'atan sab'atan min bani Sulaym mu ne atayna dañoo dikk an-nabiyya sab'atun ñu ne woon juróom-ñaar min bani Sulaym ci waa banu Sulaym mu ne akbaruna ki ginoon a ci ñun ginoon mooy ki ginoon a euh, ci ñun moo doon al-Irbaad ibn Saariya muy al-Irbaad ibn Saariya eh, radiyallahu taala anhu fa baayanaahu ñu jaayante kon kay loolu mooy kooku waa Banu Sulaym kan lañ gis yonent bi alayhi salaam bay jaayante moom loolu mooy bi mu nee Medina kon nan la mën a waxee ne moom mooy ñeenteelu ku dugg ci lislaam loolu wérul waaw man imaam az-Zahabi maa leen ko wax loolu laysa bi saxiix voilà loolu wérul moom nag al Irbaad ibn Saariya mag la woon mooy nit la koo xam ne il était très âgé ah si bi gis nga kii sànk mu ne akbaruna al Irbaad dafa bokkoon koo xam ne ku ku ku guddoon fan la waaw kon ñoom imaam ibn Isaaq radiyallahu taala anhum nee nañ que moom mii bokkoon na ci euh, ñi nga xam ne ñoom la aaya bi naan wala ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla ma yunfiqun mu ne moom nii ci la al-Irbaad ibn Saariya imaamu Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo solo xadiisam bu bu siiw bi am na xadiis bu siiw boo xam ne début bi noonu la commencé imaam Ahmad ibn Hanbal dane xaddatana al-Walid ibn Muslim mu ne xaddatana nettali nañu al-Walid ibn Muslim suñu sëriñ di al-Walid di doomi Muslim qaala mu ne xaddatana Thawr mu ne Thawr moo ñu nettali qaala mu ne nettali nañu nettali nañu moom Thawr mu ne nettali nañu Xaalid ibn Ma'daan Xaalid ibn Ma'daan qaala mu ne haddathanii nettali na ma Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami mu ne ki ma nettali ma Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami wa Hujr ibn Hujr ak Hujr ibn Hujr qaala ñoom ñaar ñoom ñu ne ataynaa al-Irbaad an-Nasaariya wa huwa mimman nazala fiihi wa laa 'alaa alladhiina idhaa maatawka litahmilahum qulta laa ajidu maa ahmilukum 'alayhi fa sallamnaa voilà moom kon Hujr ibn Hujr ak Abdurrahman ibn Amr as-Sulami ñu ne dañoo dikkal al-Irbad ibn ñi ay ndongoy saxaaba yi lañ ay taabi'in lañ ñu ne dañ ko dikkal après te moom wa huwa mimman nazala fiihi bokk na ci ñi nga xam ne moom la wàcc aaya bi ñuy wax sànq wala te tamit ñi nga xam ne ñooñu ñooñu warul ci seen mooy amul benn problème ñi nga xam ne hein idama atawka yow yonent bi alei saa bu ñu la dikkalee ci ghazwatu Tabuk ngir bëgg nga yegal nga yeebal nga yeebal nga yeen nga nga yi nga utal leen lu ñu war ngir mën a fekk xare bi nga ne leen déet man aw ma ñuy dem di jooy moom al-Irbad ibn Sariya kon loo moom ci ñooñu la bokkoon moom nag euh, xadiisam bi xadiis bu siiw xadiis bu siiw siiw siiw ci càllale imaam ahmad bi parce que mu càllale bu wér imaam ahmad daal dinay solo xadiis bi ñuy bëgg wax boo sunan imaam abu daawud as-sijistaani taalibiin bi ni imaam abu daawud suleymaan ibn ash'ath as-sijistaani raxmatullaahi alayhi solo na ko waaw imaam at-tirmidhi daal dina solo moom tamit waaw ad-Daarimi imaam ad indi na ko moom it sunanu ad imaam Ibn Maaja indi na ko moom it daal dina koy solo waaw daal dina koy solo imaam at-Tirmidi bi ko solo mu ne xasanun saxiix càllale bi xadiis bi xadiis la boo xamante ne ni xasanun bu baax la saxiixun bu wér moom di ki nga xam ne mooy al-Irbaad te dàkkantalam ne woon Abu Najiih Abu Najiih moo doon dàkkantalu Seydina al-Irbaad léegi lan lay wax ci ci xadiis boobu lan lay wax Seydina al-Irbaad mu ne radiyallahu anhu ñaari Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami ak Hujr ibn Hujr dañ dañ koo dikkal riwaaya Seydina Ahmad inda fi musnadi ci musnadam bi rahmatullah alayhi mu ne bi ñu dikkalee al-Irbaad fa sallamna wa qulna ataynaaka zaa'iriina wa aa'idiina wa muqtabisiin ñu ne ko dañ laa dikkal te yow Seydina al-Irbaad zaa'iriina ñëwoon lenn rekk ñu indi mooy ngir rendre le visite ziyaar le si waaye seet si ah, te tamit di jële ci yow waaw di jële ci yow lépp loo xam ne daal ndax saxaaba xam nañu darajaay saxaaba waaw di roy di xool li nga def ñu daal di koy copier waaw al iqtibaas muqtabisiina mu ne fa qaala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa as-subha zaata yawmin thumma aqbala calaynaa fa wa'adanaa maw'idatan baliighatan darafat minha al-cuyuunu wa wajilat minha al-quluub faqiila yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ka'anna haadihi maw'idatu muwadda' famaadaa tac'udu ilaynaa Sayyidna al-Irbaad ibn comme que dañoo ñëw ngir jële ci moom tamit seetsi si ko waaw Allah mooy nit bu la seet hein ziyaar la mënoo ko jox lu gën xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa mënoo ko jox lu gën loolu waaw nganale gi gën ci nganale yi hein mooy ngay ganali nit ak xadiisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee xadiisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy mënuñu koo teqaleeg alquran dugg na ndax suñu boroom neewoon na innahu la qawlu rasulin karim innahu dëgg-dëgg alquran ji la qawlu waxu la rasulin ndaw muy sallallahu alayhi wa sallam karim bu tedd mu ne ah, nit dina non rasulun karim non c'est pas yonent saa salaam Seydina Jibril lay wax nan la loolu demal nga xool mufassiruna yi am nañu ne mooy Seydina Muhammad te loolu insha allah mooy ñaar yépp dëgër nañu waaw mooy ki ne seen waxu Seydina Jibril la wax na dëgg ndax moom moo jottali mais dëgg dëgg ci ki nga xam ne waxam la dëgg dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaw innahu dëgg dëgg moom la qawlu rasulin karim waaw mu yonent bi aleyhi salaam kon li gën lu nit teralee gan mooy bu ñëwee nga waxtaanal ko xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam lu wér pas ay comme ñun niñ koy defee en tant que wolof naan yonent bi salaatu salaam nee na te li ñuy wax dara dëgëru ci waaw amul benn fondement amul dara dañuy wax rek parce que nous sommes diw wala siiw na dégg naa ñu koy wax alors que la sanada la amul càllale amul dara déedéet il faut mu leer waaw ndax man kadaba alayya falyatab falyalij naar képp koo xam ne yeneen ma lay saaf saaf nee képp ku ma waxal loo xam ne du noonu falyalij naar na duggi safara te non non moom ba ko waxee na dem sànneeku biir safara moom bu mu xaar dara bu mu xaar moom. waaw moo tax créer surtout ci xadiis moom loolu moom mooy daaxiya ji moom loolu moom mooy mooy catastrophe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg walla iyaadu billaah te bees la ci ma see xam nag que ne yow dangaa expliquer ci xadiis yow moom kenn dootul nangooti say wax ci xadiis waaw comme li ñoom imaam Ahmad wax ak imaam as-Sayrafi comme ni ko imaam même bu tuubee comme ni ko imaam as-Suyuti yu waxe ci alfiya bi même waajur bu tuubee dara lañ du nangooti ci moom même bu dee ne ku mel ni imaam an-Nawawi moom loolu lépp na koo bañ waaye imaam as-Suyuti nee na waaye nag wa qawlul awwaluuna ñu ngi ko def fa suñu saraaba ne ñoom imaam Ahmad ak imaam as-Sayrafi li ñu wax moo gën a dëgër képp koo xam ne dañ laa xam ne ngay expliquer di wax lu amul ci xadiisu Yonent sallallahu alayhi wasallam te tay ko te tay ko parce que kii rapporté ay explication te xamul ne lii explication la kooku bokkul ak ki nga xam ne siyamaa la xame ni lii mu créé waaw toog rek mbir yi ne nii rek ngay xaaral waaw <laughs> la waaja defoon gis buur bi rëbb rek mu daal di koy génneelu xadiis saa yi waaw <laughs> eh. parce que buur bee ngi rëbb quoi kon mu ne kon loolu mooy li gën li nit mën a terale gan mooy xadiisu qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom seydna al Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu salla mu ne yonent bi alayhi salaam daf ñoo jiite benn jour as-subha julli fajar julli fajar julli suba zaata yawmin benn bés summa bi mu ñu jiitee ba pare aqbala alaynaa mu daal di ñuy jublul mooy ginnaaw baaqiyaatu saalihaat yi ndax loolu même buñ ko tuddul yaa xam ne loolu moo doon sunnaam yonent bi alayhi salaam da doon julli après tournée comme ni ñenn ñi def jàpp ne way aaya ba nee na wa idha qudiyati salaatu fa idha qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiira non non non loolu loolu loolu ñàkk yeewu la loolu tekkiwul loolu que ne yéen bu ñu paree rek fantashiru jóg leen gaa jóg ma ne dafa doon toog def baaqiyaatu saalihaat yi jàngale toog leen day toog saxaaba yi ñu toog ñuy waxtaan mu leen di laaj tan moo gént lan la waaye gis ci géej biig yu mel noonu kooku bu doon day jóg rek ne bërëb dem yoonam kooku loolu doon na am te fii xoolal li Seydina al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu wax mu ne dañoo dikkal Yonent mi alayhi salaam bi mu ñu bi mu ñu jullee bi mu ñu jiitee ba pare ci fajar bi summa aqbala alayna ginnaaw gi mu dëgmal mu mu daldi tourner mooy xar kanamam gi ndax bu doon kii da doon tourner lépp ci droite léeg-léeg ci gauche waaw léegi mooy kii jiite bu pare day tourner jàkkaarloog mbooloo mi waaw léegi nag euh, mu ne mu daldi di ñuy fa wa'adana mu daal di ñuy waar maw'idatan waaraate boo xam ne baliixa bu jotale dara fat al-uyun bëtu képp ku fa toogoon keroog say rongoñ mu ngi doon tuur mooy yaa ngi doon jooy wa wajilat minha al xol yi daal di ciy tiit waaw xol yi daal ciy tiit bët yi bët yi daal di ci eh, eh, di rongoñ yi di tuuru waaw xol yi daal di ciy tiit waaw lii lan lañ ciy jànge mooy kon li nga xam ne buñ jullee ba pare yenn imaam yi def wala am koo xam ne moom mooy def li <laughs> am nañu koy tuddee def bayaan leeral loolu sunna la waaw ñu julli moo xam tisbaar wala tàkkusaan ba pare ñu sëlmal nga jël benn cinq minutes leeral ci benn masala wala benn xadiis wala yu mel noonu waaw loolu noonu sunnaay yonent bi alayhi salaam la waaye it waaraate ki te loolu it dañ ci gis ne waaraate ëpp naa doyadal waaw mooy li ñuy wax naan gàmmukat yi ça ne veut pas dire que dañ naan gàmmukat gàmmukat xam nga gàmmukat gàmmukat mooy xusaas yi mooy ñi nga xam ne li ñuy nettali wóoru leen waaw li ñuy nettali wóoru leen parce que néewaane nga gis gàmmukat boo xam ne li muy wax leer na mooy li muy wax am na cosaan mooy mbir mi day siiw moom li muy wax moom dina siiw ba pare extraordinaire mais wér na loolu lan général bu seen problème moo loo tax nag daanaka li ñuy wax lu bari du demee noonu waaw moo tax waxi gàmmukat moom danga koy tegani ndële ba pare ba wér ba wër mooy moom ba ba ba ba ba càmbaraat affaire yi bu ko def argent comptant boo bëggee boo bëggee yow say wax di crédible bul nettali waxu gàmmukat fekk vérifier woo ko wala nga xam ne lii mu wax jum na ndax ku dëkk ci nettali waxi gàmmukat boo moywul yow moom sa sa mbañum rus mooy wadd parce que loolu li ko indi rek lenn rek la du wéy sawaay moom dafa contre gàmmukat yi déedéet du loolu du loolu mooy bu doon li ñuy wax tegu na kenn du wax leneen dañ naan alhamdulillah te loolu la ñépp di ñaan nag ku bëgg lu baax lu ne lool ngay ñaan mooy yal na wax ji di dëgër mais nag bu dëgërul kenn manula fexe nag bañ na dëgër na parce que rek mooy ñoom diw kenn fi dara lañ dul wax ne dëgër na au contraire dañ naan kii li mu wax nii il faut pas nga bañ nga jàpp ko waaw ci wax yu teggin mooy bu ko jàpp bul jàpp li mu wax waaw pour bañ a àgg ci leneen kon mooy waaraate lu baax la yonent bi alei satu salaam mooy xayru waain mooy ki gën ki waaraate moo tax képp koo xam ne day doyadal waaraatekat yi kooku dafa am problème te kooku mooy mu ngi doyadal loo xam ne ki nekk sangu waaraatekat yi mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax kenn du doyadal waaraatekat naan ah gars yi moom amuñu xam-xam ñoom waaraate rek lañuy ñuy def quoi tooyal xol yi waaw ñoom wax mais loolu bu dul diine lan la tooyal xol yi loolu luy tooyal xol ngay bañ yow foog nga ne tout le temps rek dañoo war a wax way ay ndax am na ñoo xam ne tamit problème boobu la ñuy am dañuy tàmm fiq tàmm fiq tàmm fiq ixtilaaful ixtilaaf yi waaw masala sàngam xaalal al ahnaaf xanafiya yi lii lañ wax Shafi'i yi wax le contraire waaye Maliki yi wax nañ lële Hanabila yi wax nañ lii dañuy tàmm lool ba ñoom pour ñoom diine ji lépp lool kese la ñooñu it ñoo kenn ginu leen a réer tamit ñoom ñu jàpp ne daal diine ji lenn kese na del wax daal yow del dugg ci masala yi rek naan naan kii ku fi wax leneen mooy di waaraatee di wax luy tooyal xol ñu naan non sawaay waxagu fi xam-xam ba léegi kan moo la waxagu fi xam-xam mooy ne waxuñu la ne mbir mi parce mooy waaraate wu jub ci xam-xam lay tegu parce que manoo tooyal xol yi ci ay kasib manoo tooyal xolu nit ñi ci loo xamante ni teguwul fenn wala bu dee am na ña ngay mooy ñooñu ay émotion kese la loolu nag mooy ndax gaa yu bari mooy gis gaa yi bu leen nettali yenn mawdu'at yi yi nga xam ne ay ay ay dañ koo fomenter de toutes yenn histoire yi nga xam ne amul ñu gis gaa yi leen di déglu seen réceptacle bi ñu leen di déglu nga gis mu dugg leen waaw ñii di entrer en trance ñii di jël liñ ak yëpp di joxe ñii di jooy ñu foog ne daral nekk loolu émotion la parce que yow àggagoo ci seen xolan ah. no parce que waxagoo dëgg waaw te nag li nga xam ne mooy tooyal xol suñu boroom wax na ko alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi zikrillahi tatma'innul qulub ci tudd turu yàlla sikkar turu yàlla tudd alquran jii nga xamante ne mooy xayru zikr mooy li gën lu nit mën a sikkare lu nit di sikkare boroomam subhaanahu wa di ko tudd te di ko fàttali mooy alquran ak sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag mooy ne mbir mi foofu la mën a tegu kon loolu la suñu boroom ne loolu tatma innul qulub ci la xor yi xol tooye kon nag mënoo fi indi ay mawdu'at ak lu mu extraordinaire extraordinaire waaw ay eh, gars yi dañuy dégg di nettali yoo xamante ne am na jamonoy sàngam boroom xam-xam sàngam jëfam jëmu jëfoon moo taxoon ñu nangu aji ñépp gars yi wax wax yoo xam ne daal ngir ñi ñu jàppale woon way néew ji doole yeeg yooyu gars yi nga gis mu dugg leen ndekete nettali bi wérul waaw en plus ba mu demee def loolu borom bi dafa tàggatal am malaaka boo xam ne dafa yor ay formam loolu ñuy nettali wérul gaa yi nag dal ci ñu tooy seen xol yi mais mooy yow àggagoo seen xol émotion la waaw émotion la rek parce que kenn du tooyale xol ci loo xam ne demewul noonu waaw loolu nag ki nga xam ne nag mooy def loolu tey gàmmu ah kooku dañ naan ko nag yow li ngay def baaxul maw'ida lu baax la ci diine ji la bokk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasan ci sa yoonu boroom bil hikma li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam wal maw'izati al hasanata mooy waaraate lépp ci biir sunna lay dugg waaw gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon sayyiduna al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu mu ne fa wa'adanaa maw'izatan baliighatan zarafat minhaa al-'uyuun wa wajilat minhaa al-quluub mu ne Yonent mi alayhi salaatu wa salaam keroog bi ñu jullee fajar ba daf ñoo waar waaraate gu jotale bët yi daldi ciy rongoñ yi daldi ciy tuuru wa wajilat minhaa al xol yi daldi ciy tiit waaw fa qiila nee na ñu ne Yonent mi alayhi Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ee eh, yow ndaw yàlla li ka anna haadihi maw'izatu muwaddi' muwaddi'in fa maadha ta'udu ilayna am na beneen ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina waaw nee na nag bi saxaaba yi gisee mu wax loolu ñu ne ah, yaa rasuulallah way waaraatee bi ah lu jóge ci xol ci xol la jëm waaye nag lu jóge ci catu làmmiñ kooku ci catu du àgg sax waxuma la xol sax mais la jege xol sax du ko jege émotion yi rek lay lay touché waaw te émotion yi moom mën naa jaar yoon lu lu jaar yoon mën na koo yëngal waaye lu jaaru yoon mën na koo yëngal waaw ñu nekk nag ci lapsu googu ci ci ci lënt lënt yooyu jàpp na ñoom fii mën a touché nañ xolu nit ñi lu nekk ñu jox ko ci ay sarax ak yooyu ndekete yoo du dara li lay wan ne du dara mooy ne bu ñu waxuma la fa ñu toog nañu soloo baaxul waaw te la ngay wax bu ñu doo gis kenn ci ñoom appliquer loolu après loolu koy mooy jàllul fenn saa kooku dafa ricoché kër bi bu doon sax am na loolu ricoché sax tane na mooy dal la ci mais kii dalul dara waaw loolu moo lay gën a wan ne fee dara lañ fa jëlewul mooy kenn du fa dem ngir jëfe lañ fay dégg après waaw loolu mooy boo tàmmee mawida yoo xam ne bu dëgg mais day nekk loo xam ne rek man daal naa wax lu extraordinaire ku nekk di tànn lu gën a extraordinaire ah baax na baax na dem leen <laughs> du ngeen am dara de kon nag ñu ne ko ah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi sa waaraate wii de day niroog waaraate kuy tàggatoo waaw naaraate kuy tàggatoo lay niru mooy koo xamante ne nii ah, mu lay tàggatoo ñun de comme si ku fiy waaj jóge la di ñu tàggatoo di tàggatoo ñun kon nag fa maada ta'udu ilayna ana lan nga ñuy dénk lan nga ñuy jox comme conseil ak lan nga ñuy digal ñu def waaw sa gannaaw ak boo fi nee ñu jàppan ci te boo fi jógee tamit ñu ne ci ila an nalqaak ba ni ñuy dajejeg jaw sallallahu alayhi wa mu ne leen uusikum bi taqwa allah wa sam'i wa ta'a wa in abdan xabashiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ixtilaafan kathiira fa alay fa sayara ixtilaafan kathiira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-xulafaa'i ar-raashidiina al-mahdiyyiin tamassaku bihaa wa addu alayha binnawaajiz wa iyyaakum wa muxdasaati al-umuur fa inna kulla muxdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala allah allah allah ci ñu bari mokkal nañ mokkal nañ affaire bi ndax yàgg wu ñu ko yàgg yi dégg hein ñu bari yàgg nañu dégg lii mu ne leen uusikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk bi taqwallah waaw loolu mooy ndénkaane bi suñu boroom ndénkaane woon ñu ñu jiitu woon te dénkuñu waaw bi mu ñu defoon ñun jullit ñi wa ila alladhina min qabli waaw lan la waxoon an ittaqullah ngeen ragal yàlla neewoon na loolu mooy ndénkaane mooy xayru wasiya li gën loo dénk nit conseil boo jox nit mooy ragal yàlla waaw alayka bi taqwallahi in kunta mu'minan alayka maa ngi lay dénk moom la waykat ba tamit waxoon bi taqwallah ragal yàlla ndeem nekk nga wu aji ngëm yàlla mooy kon xayru wasiya lu nit lu gën lu nit mën a mën dénk mbokkam lu gën lu nit mën dénk lu baay mën dénk doomam lu gën lu waajur mën a don dénk ay doomam waaye mooy li gën li jàngalekat mën a dénk ñami jàngale mooy li gën li ab sëriñ mën a dénk taalibeen taqwallah kon alayhi salaatu wassalaam ne leen usikum bi taqwallah ngeen ragal yàlla ragal yàlla ci say wax ba lépp looy wax lu ne nanga nga jàpp ne in lam takun taraahu fa innahu yaraak ragal yàlla ci say wax ba looy nar a génn ci sa diggante ñaari tuñ yi nga xam ne buur yàlla kat hein bu dee ne man gisuma ko it mu ngi may gis di ma dégg waaw as mu ngi may dégg aji déggaa aji déggaa kon bi al-alim aji xamaa kon bi moom borom bi subhaanahu wa mu ngi may dégg mu may gis ba lépp lu may wax dara taxul ma ñàkk cee ragal yàlla te ñàkk cee ragal yàlla mooy ñàkk wax dëgg waaw di arranger wu tout le temps avec la vérité parce que c'est un jàpp nga ne boo waxee dëgg du baax déedéet loolu Iblis moo la naan tey booy wax dëgg di dugg fexeel wax lu amul te loolu dinañ gis bu ñuy gis ci jataay yii di ñëw insha allah tarjama Seydina Kaab ibn Maalik que ne dara sauvé ko lu dul dëgg waaw wax dëgg wax dëgg mooy li nga xam ne moo sauvé Seydina Kaab ibn Maalik radiyallahu taala yaa ayyuha alladina aamanu ttaqu llaha wa kunu maa saadiqin te ji saar boobu la ko ënd di suuratu tawba gazwatu tabuuk yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi gëm yàlla taqullah ragal leen yàlla wa kuunu da ngay nekk maa saadiqina ànd ak way dëgguñu kon ragal yàlla ci say wax même bu dee ne jàpp nga ne dëgg ji du la arrangé mais dëgg la nga wax ko te yàlla tax fa nga yaakaar ne du la arrangé foofu sax la lay gën a arrangé parce que dëgg du trahir jamais ki koy ki nga xam ne moo moo mooy borom waaye aleykum bi taqwa usikum bi taqwa allah ragal yàlla ci say jëf waaw kon say wax doo jëwit yi yàlla tere danga koy sori lépp loo xam ne ci làmmiñ lu suñu borom bi xaraamal la jëw hein nammaam namima mooy di toxali wax daana bii de yàq ak tamit yàq diggante ak mbëllee mbëllee mbëllee waaw hammaazim mash